waaw waaye loolu wax nañ la li am mooy lii nga xamante ni mooy li Seydina Omar doxale loolu dëgg-dëgg mooy tawakkul en même temps mooy ak ihtiyat moo dajale lépp waaw moo dajale ma ne lépp lépp mooy li Seydina Sahl ibn Abdillah at-Tustari doon wax léegi sinon boroom xam-xam yi dañ naan dañ ciy jàngi ke ne dañ ciy tegtaloo que aslay ni fi shara comme l'imam an-Nawawi wax rahmatullah alayhi ci al-Minhaj bi muy saral yi ahaduhuma at-tawakkulu wat-taslimu lil qada bu njëkk bi mooy di wàkkeerlu ak di wommatu ci dogalu yàlla comme ñi nga xam ne dañ nekkoon mooy ñi nga xam ne malgré dañoo dem dugg fa mooy li Seydina Abu Ubayda jàppoon nañ dem ndax da ngaa jóg ci leen ak waa Quraysh waa kii euh, lenn ci muhaajiruuna yi nga xam ne ñoo xalaatoon ñoo xalaatoon ne na na nañ dugg da ngaa jógoon ngir mbir continuer ak ci waa Ansaar radiyallahu anil jami' ñu ne loolu ci tawakkul lañ lañ lañ xalaate woon beneen bi nag mooy al ihtiyaat ñu ne woon ci waa lan waa muhaajiruun ak waa Ansaar ak surtout masyaxatu Quraysh eh, radiyallahu anhum que ne ah waa dangaa ànd ak li des ci saxaaba yeneen saa ak seen seen àndandoo yi gisuñu ngay dugg ñoom di dëgmal ak ñoom ci fii nga xamante ne problème bu mel nii moo fa am ñu ne loolu mooy dañoo jàpp ci def lu gën a wóor. jël say matuwaay say précaution ak mooy te ko lépp loo xamante ne sabab la bu lay yóbbu ci alkande waaw waaw waaye eh, dañu naan affaire bi de toute façon mooy li ñu waxoon la waaw tawakkul dëgg-dëgg mooy mooy ki nga xam ne du rek damay kii bàyyi sabab yi mooy da ngay boole ñaar yépp te loolu la ñu neen saa sam jàngal loolu mooy station bi gën a mag nekkul damay jàpp ci kii damay naan damaa wàkkiru ci yàlla neenal sabab yi kooku dëgg-dëgg tàkk kooku dëgg-dëgg wàcceluwul waaye tamit ki nga xam ne daa jàpp sabab yi jàpp ne sabab yee tax muy am wala muy ñàkk kooku tamit kooku sori na moom di di ko moom sabab lu de tout tout sa ci deful waaye li nga xam ne mooy dëgg-dëgg sabab mooy sa xol ci yàlla nga koy aj waaye nag du tee ngay jàpp ci sabab yi nga xam ne borom bi moo def ba pare nañu wala tulqu bi ay aydikum ila tahluka bu leen sànni seen bopp ci loo xam ne da leen di alak ginnaaw bam ñu nee ah aynama takunu yudrikumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada fépp fu ngeen mën a nekk ku saw heure dee jot di nga dee même bu dee da ngeen a nekk ci ay tata yoo xam ne ay tour yoo xam ne bien fortifié duggal fu la soob comme niñ ko gisoon bi ñuy tàmbali jotaay bi waaw buntu bi bu dee jot sa dee ni nga dee mënoo ci dara waaye nag malgré loolu lépp di ñu borom bi xamalee lool mu digal ñu ne bu leen sànni seen bopp ci lu leen di alagan kon kay dajale ñaar yooyu loolu mooy dëgg-dëgg tawakkul te loolu mooy dund yeneen saa salaam waaw kon loolu euh, loolu rok wax léegi nag bon euh, am na lu imaamu Nawawi di wax rahmatullah alayhi boroom xam-xam yi tamit di ko wax naan mu ne qaala al-qaadi mu ne al-imaam al-qaadi Iyaad de nee na rahimahullah waqiila am nañu ne noo Seydina Omar li tax mu dellu mooy li Seydina Abdurrahmaan ibn Awf wax mooy li mu ne moom loolu la dégg ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw waaw ndax loolu mu ne loolu lan moo koy wane mu ne ndax qaala Muslim huna fi riwaayatihi an Ibn Shihaab anna Saalim ibn Abdillah qaala radiyallahu anil jamii inna Umar innama insarafa radiyallahu anhu binnaasi an hadiisi Abdurrahmaan ibn Awf ñu ne parce que Salim imaam Muslim fii ndax daf indi ay version mu ne Salim bi doomu Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma moom fekkewul woon affaire moom de toute façon jotawul maamam moom gisul ma su la gis Seydina Omar radiyallahu mu ne euh, Seydina Omar maam ji dafa dellu li tax mu dellu ak nit ñi mooy hadis bi ko Seydina Abdurrahmaan ibn Awf wax ñu wax ne euh, euh, ndax. nekkul woon rek di dellu ci loo xam ne ab avis bu amoon la lu dul mu yoroon ci xam-xam mais dañ naan noono loolu leeru waaw léegi nag mu ne ñii wata awwalo léegi mu daal di eh, gënnale li wax jim ne inni musabbihun ala dar da damay xëy ñibbi kon nag topp def leen li ma leen digal ñu ñibbi waaw mu ne kay loolu li ñu jublu mooy dañuy musaafirun ila al jihati allati qasadna awwalan dañuy dellu fa nga xam ne moom la jubloon bu njëkk mooy Sham loolu dëgërul ay li laa waaye nekkul dellu Medina mooy wax ji daa leer nañ Seydina Umar bi mu paree li gaa yi wax la ma masixatu Quraysh li mu wax la dem dane day ñibbi moo Abu Ubayda lan moo tax lii moom wax ji li koy dàq daa simple parce que bu loolu loolu la mooy fi mu jëm fi mu bëggoon a dem Sham la lool lu tekki ah Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu doonu ko ndax ndax da daw dogalu yàlla parce que xam na ne fi mu jëm ndox la a dem mooy day dellu Medina ala sakin afdalu salatu wassalam moo wax ji moom la loolu la moo tax <laughs> xaw ma nag imaamul Qaadi Iyaad moo ko wax wala imaamul Nawawi moo ko wax mu tekki ne wa haaza ta'wiilun faasidun <laughs> wa mazhabun da'iif <laughs> mu ne lii moom lii moom moom benn interprétation bu bu bu yàqoo ngi ak jëmuwaay boo xam ne bu faible la il suffit nga dégg hadis mi mu demee nga xam ne lii moom du daa leer nañ ñu mu ne bal li ma ne li am te wóor as-sahih li wér alladhi alayhi al mooy li waa jumhurul ulama wax te mu ne wa zahirul hadith yi aw sarih mooy li seen ci hadith wala mu leer ci naññ kene Seydina Omar dafa jublu radiyallahu anhu dëpp ne woon day dellu ci loo xam ne ijtihaadam la ko tega ah mooy déglu na muhaajiruuna yu njëkk yi déglu na waa Ansaar dégg na kilifaay Quraysh yi nga xam ne ñoom bi ñu tuubee mooy bi ñu ubbee Makka ci loolu la ko tega ah après mu gis ne li waa kilifaay Quraysh yi wax loolu la ñuy def mais muhaajiru na yeeg ansaar yi ñoom dañu wute quoi loolu la <laughs> loolu la mu ngi noonee eh. mu ngi noonee eh. loolu la te daa gis loolu lu gën a abi boobu mooy yii nga xam ne alxuraan da koo wax ci lu général mu leen sànni seen bopp ci alkane waaye ihtiyat mooy te ndeku jël prendre ses gardes ci loolu la ne bañ a sànni seen bopp ci leen di alak ak def attention ci lii la ne moo tax bi nga xam ne ci la Seydina Abdourahman ibn Awf ñëwee radiyallahu anhu ne ko jëlee naa am naa ci lii xam-xam la mu ko nettali ne moom laa dégg ci ren saa mu dëppook li mu bëgg a def mu sant yàlla daal di koy li tax mu dëpp ba ko yàlla dëppaalee ijtihaadam lam naroona effort d'interprétation am dëppook la yoneen saa salaam daal di woon wax Ibn Mas'ud loolu la def radiyallahu anhu bi ñu ko laajee masala mu ne ah loolu de gisuma ci alquran ak sunna dara leen nag bon damay waxe nag li nga xam ne sama effort d'interprétation moom la ma jox bu dëppoowee ak dëgg ah sant yàlla sant yëpp ci yàlla ne bu dul lool nag ngeen xam ne man maa juum mu wax ba pare <laughs> am saxaaba bu jógee ne ne lan la Ibn Mas'ud wax mu wax mu ne ko lii mu wax nii la parce que ren saa sam atte ne lii nii mu wax nii la kon attee Ibn Mas'ud kontaan ne alhamdulillah sant naa yàlla mi nga xamante ni nii radiyallahu anhu mi nga xam ne moom moo dëppaale li nga xam ne moom laa gisoon mu dëppaale ak nam mu nam mu yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam kon lii la lii rek la ijtihaadam la jëloon te am na ay murajjihaat yoo xam ne moo tax mu gën a dëgër fi moom mu bëggoon doxal lool far nag loolu lépp am lu ñëw nag la gën a féete kaw loolu lépp mooy waxu yonent saa salaam daal di agsi nag dëppook li mu bëggoon a def waaw parce que bul fàttaliku fàttalikul ba yonent saa salaam ne am na ci ñuy jiite woon ñoo xam ne dañ leen doon yenkiwal ay waxta ay ay xam-xam borom bi da leen di yenkiwal ay xam-xam ci loo xamante ne nekkuñu woon taxul ñu nekk ay yonent bu amee sama xeet lu dul kenn Omar lay doon radiyallahu anhu moo tax ibn ibn Mas'ud ibn Umar radiyallahu anhuma ne saa bàyyi de aka nee mu gis benn mbir ne jàpp naa ne lii nii la lu dul ne na mu ko waxe noonu lay demee waaw waaw voilà kon loolu walillahi alhamdu wal minna waaw léegi euh, euh, euh, ginnaaw lii imaamu Nawawi mu ne ñu ngi ci al-Minhaj sharh Muslim ibn al mu ne waalam xamal ba léegi anna fi hadith Umar radiyallahu anhu hadha fawaidun fawaida mu ne xamal ba léegi que ne am na nag ginnaaw yii nga xam ne jot na ko tudd ak yeneen que ne am na yeneen i njariñ yu nekk ci hadith Seydina Omar bi mooy hadith bi hadithu kan la hadith Seydina Ibn Abbas la ci musnadu Ibn Abbas mais day nekk tamit ci musnadu Abdurrahman ibn Awf moo tax ñoom euh, Shaykhaani ku ci nekk ginnaaw lii rahmatullah alayhima al-Bukhari wa Muslim indi Amir ibn Rabi'a mu ne Abdurrahman ibn Awf wax na Seydina Omar bu boobaa mooy Seydina Abdurrahman ibn Awf ci musnadam la voilà mooy daa nekk ci musnadu Ibn Abbas mi nettali mbir mi jële ko ci Ibn Abdurrahman ibn Awf côté bi nga xam ne la la yoneen saa sam dégg ko mu wax lii mu ne kon walam xamal ne an na fi hadisi Umar xamal ne nekk na ci hadis yi na ay njariñ yoo xam ne yu bari la bokk na ci minha bokk na ci xurujul imami bi nafsihi fi wilayatihi fi ba'd al li yushahida ahwal ra'iyatihi wa yuzilu wa yuzilu zulma zulma al mazlum waaw wa yakshifa karbal wa yakshifa kurba wala karbal makrub karbal makrub wa yasudda xollatal muhtaaj wa yaqma ahlal fasaad waaw wa yaxaafu ahlul batalati wal adaa wal walaaya wal wulaat wa yuhadhiru tajassusa alayhim waaw wa wusulu qabaa'ihim ilayhi fa yan fa yanfakku wa yuqima fi ra'iyyatihi sha'a'ira al-islam wa yu'addibu man ra'aahum mukhilliina bi dhaalika wa li ghayri dhaalika min al-masaalih mu ne nekk na mooy imam bi boo jiitee président nga gouverneur euh, chef de quartier nga ah, ministre nga lañ la dénk ma ne ngay génn sa palais bi bi génn sa bunker bi génn sa villa yi nga nekk ak sa sa fauteuil yu feutré yi nga nekk ak sa administration bi building administrative gi ngay nekk ak sa diggante yooy seen biir kese ngay jóge foofu yee laa wax waaw boppam bi naf si boppam amul di yónnee rek lu ñu xëy nga yónnee Seydina Omar manoon na yónnee lépp mais defu ko dafa génn xoolal Medina ak Sham ni mu sorewee waaw mu génn dem ba foofa mooy nga wéb de loolu daa war di génn loolu njiit day def yooyu waaw du lu ñëw mu délégué ko waaw ci yenn waxtu yi du tout temps mais am yoo xam ne mu koy def ngir bu demee mu daal di fekke boppam te du loo xam ne day ñëw walla gars yi comme ñun liñ koy defe te xam ne da ngay ñëw kaay gaay ay ñu dara buñ yëgee ne président bi ngi ñëw ñu set satal karte bi fu nekk ñu rafetal ko daayital gone euh, bâtiment yi ñu peinturaat ko loolu mooy lal foog ne fi caaxaan la bu ñëwee ñu wan ko dëkk bi nii la mel alors que dëkk bi ñu ñu fi yeewoo xam nañ ne moo gën a saleté fépp parce que c'est monsieur le président wala premier ministre moo fi ñëw moo tax ñu ay sal ko après mu dem def fa discours yu fàdd yooyu gars yi tàcc ñu kii yàq fa xaalis daal di ñibbi ñu wane ko journal voilà nangam ak nangam te waa dëkk ba xam nañ ne seen dëkk bi melul nii ak a bari problème loolu caaxaan la waaw mu génnal boppam ngir xool xaalu ñi nga xam ne ñoom la borom bi teg mu war a doxal seeni mbir du dalee la gën de waaw charge la bu ko yàlla teg te dina ko euh, dina ko àtt bis waaw bu demee bu gisee ak tooñaange goo xam ne mu ngi am mu man koo fenk waaw tegaat justice yoon waaye ñi nga xamante ne dañoo am ay weñ soju ñu nekk ay problème te moom borom bi teg ci loxo mu war koo mën a gérer mu daal di koy def moom la Zul Qarnayni doon wax radiyallahu anhu waaw maa aataani rabbi xayr fa a'inuni bi quwwa waaw waaw bi mu ñëwee foofee fekk gaa yooyee laa yakaaduuna yafqahuuna qawla xawuñoo mën a di comprendre wax bañ ko waxee seen doléance ne ko hal naj'al laka xarajan a an taj'ala baynana wa baynahum sadda waa Gog Magog ka inna ya'juuja wa ma'juuja mufsiduuna fil ard waaw ma'juuj ak e Gog ak Magog waaw maajooja ak yaajooja ñu ngi ci réew mi di di di di di di le trouble ak le massacre ak yàq ndax du ñu jël. ci suñu alal yi defal na ci loo xam ne yow mii nga xam ne yaay suñu njiit di yaa Zal na loo xam ne di nga def suñu diggante ñoom ab barrière mu ne li ma yàlla jox moo gën waaw boo gouvernement bi bu amee ay moyen def mbir yi saa mu laaj contribution nit ñi jarul mu leen di laaj waaye impliqué leen ci liggéey bi en matière de matériel j'ai tout ce qu'il faut yi ma àndal bi may déplacé wu ñu ngi ëndaale matériel man Zul Qarnayn ni soxlaw ma loolu waaye yéen ci seen bopp ñëw leen jàpp ci liggéey impliquer les populations ci liggéey bi mais toog rek ñu leen di defal ñu jàpp ne fële lay jóge non il faut les impliquer fa ay noonu yi dimbali leen ma te nit warula am kersa di wax naan dimbali leen ma naan é eh, loolu est-ce du faiblesse buur bu naan dimbali leen ma déet loolu fu mu nekkee faiblesse da di yàlla yaa yàlla yàlla kese boo amul dimbali ku nekk dañ koy dimbali waaw képp ku dul yàlla dañ lay dimbali waaw borom bi nag bu ne yéen dimbal ay ay ay ay ay ngeen yàlla ak yooyu loolu du du intérêt ya yoo xam ne boo ko deful ah yàlla yàqule déedéet ngir sa mbaaxu bopp la waaw waaw waaw yeneen saa saa ba ko borom bi yónnee da koo boore saxaaba yoo xam ne fi diineem ji àgg ñoo ko doxal ñoo doon taxaw ànd ak moom ci xare yi ñoo doon génn di wasaare diine di def lu voilà léegi toog naan ay no yooyu ma ne loolu du ak loolu mooy dëgg dëgg lim deme waaw bañ fi nekk nit ñi di la jàppe comme un demi jeu te doo tus ab jaam nga kese fa a'inuni dimbali leen ma bi quwwa ci seen force laa soxla bu ko defee aj'al baynakum wa baynahum radma man Dul Qarnayni dinaa def sama digganteeg ñoom ab barrière boo xam ne dootuñ ko mën a cee jàll. illaa ma illaa ma sha Allah ba fu soob yàlla moo tax sëy boo ñëwee fekk gaa yi am problème wa yakshifu bal makrub ñaa xam dañu am ay problème yooyu nga fexe ko wuññi bu la ko yàlla tefalee waaw ki nga xam ne daa soxla am aajo joo xam ne nguur gee ko war a taxaw waaw ñoo ko mën a faj parce que problème u papier yi mu am te nguur gee ko war signé ministre ba ko war a signé mënu la fexe ba jote ci moom ay ay ata ngi nii affaire yi di traîner président bi xam na lii am na mu ne ministre bi eh tout de waaw étudier dossier bi bala ngay signer étudier le dossier waaw s'il faut nga signer léegi waaw mu étudier dossier bi est que remplir na li ñu wax ay ko kon signer léegi mu signer ñu jox waa ji kayitam mu dem yoonam voilà. wa yasud wa yasud xullatal muhtaaj waaye wa yaqma'u ahla al-fasad waaye bokk na li ñu ciy jànge mooy bugg ko génnam ngoog ñi yëpp génn gi da ci am solo mais tëju sa bunker ñi nga xam ne ñooy yàq kat yi ci gox yu sori yi ak yeneen yi nga xam ne autorité bi xaw dafa faa sori bu ñëwee mu mu mu daal di leen kaawute <laughs> xama mel ne weñ barre de fer pël waaw borom yàqute yi buñ ko yëgee moo tax yeneen saa sax bu doon génn waa Banu Lihya ne fees <laughs> jege na mu ngi mooy ñooñu bu ko defee seen mbon addu foofu yëpp voilà waaw léegi nag ñi nga xam ne ñooy caaxaankat yi daal di koy ragal ak borom lor yi ci même nguur yi ñi nga xam ne ñoom la fal sax nga xam ne dañuy nekk di yàq wala di doxal seen nga neex bu ñëgee ne moo ngi ñëw dinañ defar waat bu baax yëg ne hé eh, moom mooy dee mu ñëw fi quoi <laughs> intempestivement la fiy taxi day jekk rek na jox eh, ñu seetaan seen bopp ak kàccoor yi nga xam ne dañoo jiite côté yooyu di waaw ba pare ñuy moytandiku que ne eh, heure bu nekk moom day inspection yëgle yii de non président bi mën na xëy gars yi foog ne tey mu ngi conseil des ministres mais dafa def conseil des ministre rek daal dina jox maatam saa xam moom yëglewul dara wàcc ci aéroport bi aérodrome bi jël otoom oto boo xam ne banalisé ànd quelque policier jeex na ay agents secrets ñu dugg ci dëkk bi ne jaax ci benn mairie. loolu daa war di am bu defee gaa yooyu en fait gis na loolu bu amee gaa ku ci nekk day naan man lan moo xëy mën naa xëy rek loolu ama ah. te boobaa tey bu ñëwee ñu naan xew laa demoon xam nga loolu c'est pas nice quand même un lundi quand même gaa liggéey ñu ne ma damaa am xew waxuñ la bul dem ci xew mais après nga bàyyi ba ba ba ngoon parce que ñoom xam nañ ne da ngay liggéey <laughs> waaw ak yenn mbégte yu metti yeeg dem seeti say gaa yi fu nekk nga jaar fa wala dem voyage te war a xam ne amoo amoo congé amoo dara du da feebar su war laa yóbbu dara bu xamee ne à chaque fois ministre bi mën naa ñëw ci direction sàngam xës lay def yii keroog keroog keroog dégg nañ ko saaluma <laughs> mais gars yi ils étaient petits ah la <laughs> laa wax <laughs> wala hawla wala quwwata illa billah bu ko defee ñuy moytandiku loolee waaw waaye tamit di ragal seen mbonte yi ñu nekke mu daal di agsi ci moom bu ko defee dinañ dinañ defaru daal di moytandiku lañ nekke ci lu baaxu ba pare ah mu doxal ci ñi nga xam ne ñoom la jiite li nga xam ne mooy symbole lislaam yi ak tamit ñi nga xam ne moom la yàlla digle ñu war koo doxal yooyu yëpp waaye woyu addiba mu wayu ba mu daal di yar man raahum képp ku mu gis ci ñi mu jiite ci wàllu kàddu ak yooyu réprimander bu jaree sax mu jëlelu fa teg fa keneen ñi nga xamante ne gis na ne ñoom ñu ngi sell mu xil lii na bi daalika ñu ngay sell yii nii waaw waaw mu ne ak ci yeneen wali ghayri zalik ak yeneen yu dul lii ci ay yéwén ay mbir yu baax ay yoo xamante ne ay ay ay mbir yu am solo yoo xam ne génnuk amir bi jiit bi moo xam ministre ga walla ak ña nga gérer direct yow yaa toutes les directions général yaa ko jiite nga jekki di jekki rek di dem def ay inspection yoo xam ne doo ko yëgle mais jaax ak si voilà yooyu yëpp yëpp da cee nekk quoi ak président bi ak ministre bi ak gouverneur ak yooyu yëpp waaw waaw akbar loolu lu am solo la mu ne wa minha bokk na ci talaqqi al-umara wa wujuhi an-nas al-imam mu ne bokk na li ñu ci jànge mooy njiit yi les gouverneurs les commandant militaires les chefs militaires ak chefs politiques ak tamit ñooñu ak xatta kilifa yi ci wàllu diine buñ yëgee ne njiit bi mu ngi ñëw ci gox bi ñu daal di koy gatanu waaw Seydina Omar radiyallahu anhu huwa al-xalifa bi muy ñëw ñi nga xam ne ñooy les gouverneurs militaires les commandant en chef ñoom ñépp ñoo ko ñoo dajaloo ngir daal di koy teer loolu sunna la waaw li ngay gis président di ñëw fenn kilifa yépp taxaw di ko xaar bu kenn ne waa yow waa dara fii tey dañu amoon dars après bu ngeen amoon dars bàyyi leen dars bi lii dars la appliquer leen dars bu ngeen jële ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak i saxaabaam na ngeen amoon dars heure bii mais président day ñëw dem leen ngeen bokk ci ñu koy teertu voilà loolu mooy yoon waaye faut pas nag fañ koy teertoo munkaraat yi nag boo ko man da euh, kii euh, tere tamit yow yaay xool maslaha yi bu dee man nga woo demee tere leen nga tere leen ko bu dee nag manoo ko te yow sa nekk fa dañ ci sukkandikoo ngir di wéyoo seeni jaaxaan te bokkul borom nguur yi nga xam ne ku ñëwul ñu rey la bu boobaa yow li gën mooy nga bañ a def waaw mais sinon ci luñ gayal noonu teertu autorité yi di teertu leur autorité loolu sunna la dañ koy jàng ci fii bu dee mu ngi dëgmal di ñëw ci seen région walla ci dox bi waaw président dem na voyage di ñëw wàcc aéroport ay ministre taxaw ci tarmac bi di ko xaar loolu sunna la waaw teertu ko mu agsi waaw wa i'lamihim iyaahu te bu ñëwee nag ñoom bima xadata fi bilaadihim min xayrin wa sharrin wa wabaa waaw wa raxsin wa ghalaa wa shiddatin wa raxaa wa gayri wa gayri daalik waaw bu ñëwee nag teertu ko noon ci seenu région de président mooy ñëw Diourbel tey njaarim wala mooy ñëw Matam wala Ziguinchor wala Bignona wala Ndar fu mu la neex Kédougou Podor bu ñëwee autorités yi waa Podor nañu ko wax problème yi am ci dëkk bi ñun nag waxoon naa la dañuy màcc affaire yi xam nga ñee nga yëg ne président ñëw ñu set setal seen yoon newu ci mel ni amul ay agent de propriété yu nekk te am nañu ñuy fay ngir ñuy euh, euh, bale dedd ñi mel ni seen yoon newu ci bañ yégee ne président ñu mobiliser yemuñ sax ci ñooñ waa dëkk bi yëpp ne jour na set setal la ñu defal fépp peinturaat fépp xam nga kooku ñu ngi ci nëpp nëppal gu yées kooku mooy wax problème dëkk bi président bi hmm. walla iyaadu billaah te nañ ko yëgal bu ñëwee ñu teertu ko la xew ci seen gox bi ci lu baax waaw bu dee am na ñuy dox affaire yee ngi kii nañ ko wax ne ko ah ñun de sant nañ yàlla waaw waaw dëgg yàlla affaire yi moom nangam ak nangam waaw service yi waaye nangam hôpitaux yi am nay jamono amoon nañu problème vraiment de IRM de radio de scanner ah alhamdulillah léegi loolu c'est résolu bu dee am na nga ne ko ah ñun de li ñu jaaxal mooy suñu hôpitaux yi ba léegi scanner bi ñu fi demande woon ndax gox bi manuñ di jóge fii di dem ndakaaru saa su ne loolu ba léegi de jotuñu ci waaw dool la ko nag yee salaat mais loolu c'est un besoin pressant waaw waaw loolu nag daa nekk loo xamante ne nécessité la du besoin kese parce que euh, pajum askan wi seenu euh, ak kaaraange bu dee côté euh, takk der yi doyut yi ñu fi am te nit ñi dañoo gën a bari càcc càcc gaa ngi bari agression yaa ngi bari ak yu mel noonu ngeen wax ko yooyu yëpp ko kenn nëbbu waaw bu ko kenn nëbbu da koy wax wax ko ngir vraiment suñu secteur bi benn gendarmerie rek doyu fi benn police kese doyu fi il faut ñu am minimum beneen bu ñu amul ñett am beneen boo xam ne dinañ soulager ñu fi jot a nekk te dinañ gën a mën a taxaw ci kaaraange dëkk bi. ak li nga xam ne mooy population yi yooyu ñu koy wax ñu koy wax ba mu leer tokk ci nopp président bi njiit bi wala ministre de l'intérieur mi nga xam ne loolu moom la ko nguur gi moom la ci loxoom lañ ko teg muy kaaraanga gréew bi waaw loolu daa leer dañ koo war a wax waaye it wooba ba bu dee daa am ay ay feebar yu fi tasaaroo ñu wax ko ko comme fii nii ni ñu waxe Seydina Omar ne ko ah Sham kat nangama ci nangam am na fa waaw bu dee ne yi tamit ci wàllu njënd mi njaay mi am na loo xamante ne vraiment prix yu wàcc na wàcc goo xam ne arrangé wul suñu baykat yi parce que quand même bay seen gerte ba kii ñun ci bassin arachidier bii nguur gi ñëw jënd ko euh, euh, juróom benn dërëm la kilo wala li loolu wax dëgg yàlla monsieur le président loolu nag ah loolu de bu ngeen ci mënoon a jóg waaw prix yi Sonacos bi jënd kii yi moom loolu arrangé wuñu waaw waaye bu dee teg dundu gi waxalaa cher na cher boo xam ne mais vraiment le lambda euh, le góorgóorlu ne s'en sort plus même le le kii kii nga xam daa doon diggu doomu rek kooku mbiram yàqu na waxatuma la kon la góorgóorlu loolu lépp ngeen koy wax ak tartar yi am ci dëkk bi côté sécurité alimentaire lépp santé waaw manque de service public amuñu poste amuñu dara waaw infrastructure amuñ ci dara tali yi baaxut récemment dégg ngeen accident dégg ngeen monsieur le président. naa bu graw yi ay yi ngay am ci suñu yoon bii tali bii nga xam ne mooy suñu principal yoon te lépp rang-rang la c'est dangereux y a pas de lumière ay nid de poule ay ngandi kamb loolu xam naa président loolu bu ngeen ci mënee jóg waaw loolu la ko war a wax waaye bu dee am nag ak yombu yombu ah masha Allah suñu mbay mi de ren moom comme ni ngeen ko gisee bu ngeen mënee sa invité ko ci benn tool boo xam ne day wone miniature la ci yeneen tool yëpp mbay mi gis nga président waa àll baa ngi nii alhamdulilah sant nañ yàlla waaw waaye di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a toppatoo engrais yi loolu amul noo lu tax muy wax gërëm bañoo wax dañ koy wax dañ koy wax man lam yashkuri naas lam yashkuri laa lañu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax ku dul sant nit ñi du sant ñi yàlla du sant yàlla waaw di leen jaajëfal ndax campagne mbay mi ba mu tiwee taxaw ngeen ci semence yi agsi nañ à temps yëf yi agsi nañ à temps loolu lépp ngeen wax ko xam nga yi boo ko wax gaa jàpp saay saay si est-ce que c'est pas ñoom pour ñoom affaire tubaab la xalaat yi jo biu lii ba muy am xoolal Imaamu Nawawi mi bind lii da ngaa xamoon teg la yow <laughs> mais ñun ñun ñun ñun dañu sànni quoi ñun on sànni wal iyaadu billah <laughs> ñun dañoo sànni ñun feneen lañ ne waaw aslahana allah yal nanu borom bi tabaraka wa taala daal di euh, euh, yëwénal imaamu Nawawi génn àddina mille deux cent soixante-dix-sept ci ñun at mii ñu nekk ñu ngi deux mille vingt-six hmm? samedi 7 février deux mille vingt-six moom mille deux cent soixante-dix-sept la génn àddina ci ci miilaad yi ah, atum grégorien waaw mille deux cent soixante-dix-sept nga naan ay xoolal li muy wax ni mu la parler parce que ñoo xamul dara te ñoo dul gëstu suñu téere boroom xam-xam yi ba xam ne comment on gère un état loolu bañ ko xamee du léegi waaw bañu ko xamee du léegi waaw yii yëpp dañ koo war a yegge autorité bi waaw mu ne wa mina bokk na ci li ñuy jànge ci hadis bi istihbaabu sopp musaawarati ahlil ilmi war ra'yi fil umuuril haadisa soppu di sottante xalaat ak ñan waa xam-xam waaw war ra'yu ñii fàttalekul biñ naan ahlul xalli ak aqdi taxawoon nañ ci lislaam nan la ñuy fale njiit ak ñan ñoo koy fal ña nga xam ne ñooy nos tey nos ci tey nos ci waa ahlul xalli wal aqdi waaw mu ne ñooñu bu dee tey affaire problème mu lañ am ay inondation ñu xool ñi nga xam ne ñooy les ingénieurs hydrauliques hydrauliques ak ñi nga xam ne ñoo jàng l'aménagement du territoire ñooñu lañ war a woo dañoo war a bokk ci conseil bi secteur bu ne daa war a am ñu leen fa représenter ñi gën taxaw ci ñoom bu problème mel noonu amee ñu woo leen nag waaw session extraordinaire